yi nga xam ne euh, moom la imaamu Nawawi wax te ñu wax ko sànq ne bu doon ne farata la yoneen sa salaam quand du bàyyi julli ji nga xam ne taxaw na bàyyi ko fi dem di defi loo xamante ne di di di di taali ñële waaw bu doon julli ji mbooloo farata la kon moom doon na xaa doon na ko julli mais mu ne ma dem waaye bon loolu lenn dañ ne waay yow luy loolu mooy ku la ne moom bu demoon après du ñëwaat julliwaat beneen mbooloo ñi mu àndal ñoo ñooñu dem taali après dañuy julli mbooloo ñoom kon kay ñooñ waxuñu leen loolu kay taxul euh, tekkiwut euh, wàcciwut dara <laughs> waaw wàññiwut dara waaw mu ngi noonu man na ko dab dabaatal ci beneen mbooloo waaw <laughs> hein kanta al imam ibn mu ne ba léegi mooy ñii nga xam ne dañu ne waa jumhur ñooy wax nii kenn mbir mi lii day euh, hadis bi yéen ci dégg loolu xam nga wax nga ni njëkk ñi ñoom niñ ci dégg ne waaye yow xam ngeen ne tamit ñu ñëw bañ lay ba ba yore saa salaam tamit bëgg taal ay nit ndax bañ a ñëw julli ci jàkka ji. sawaay loolu nan nga mën a waxee ne du farata léegi nag ñi ne du farata yéen hadis bi ñooy tontu nii ah <laughs> mu ne al imaam al mu ne kanta imaam Ibnul Battaal rahmatullah alayhi beneen ñetteelu façon nu ñu tontoo ñoom waa jumhur ne loolu du farata xadiis bi wanewu ko ne bu doon farata la kon doon na wax bi nga xam ne ci la tëkkoo ñooñee ci taal ah dina ci teg ne kooku te bu nekk ñoom ñooñee di julli ci seen kër seen julli ya baaxut du ko mooy kay julli këram julleem du du du du lam tujzi o salaatu salaatam du ko mooy wàññu ko dara du ko jariñ dara waaw ndax jamonoy leeral la ta tarkul bayaan bu dee bàyyi leeral jamono joo dañ nañ koo soxla loolu laa yajuus kon nag lii day wane na lool du farata voilà al imam ibn daqiq al aid ne ko ne mukk lii mooy lan parce que leeral gi muy wax am na leeral man na nekk ci texte bi loo xam dañ koo yaxal bi tam suisi wa qad yakunu bi dilala mën na nekk loo xam ne lu ñu ab tegtale bu leer boo xam ne du texte waaye ci tegtale jëmum yoneen saa san bi mu ne laqad hamamtu loolu doy na lool wane ne nag kon xudurul jamaati <laughs> waaw wujubu xudurul jamaati kene daja fokk mboolooyu lool Euh, euh, farata la te loolu doy na wa kaafin doy na fil bayaani ci leeral waaw <laughs> waaw al imaam al baaji nag ak ñu mel ñoo doon wax ne lool noo tëkkul zajru la mooy yi la waaye tekkul ne euh, liñ ci jublu mooy dëgg-dëgg dem taal leen quoi waaw mooy jéggal dayo waaw mooy li ko li koy wane mooy tëkku na leen loolu te defu ko waaw waaw te ndax loolu bu leen tëkkoo muy taal loolu yéeféri kese lañ ko war a mën a def waaw te loolu bon wuute la parce que yeneen saasam ci boppam yoon na ñoom Seydina Abu Hurayra hadith Seydina Abu Hurayra ci ne ñoom diw ak diw bu ngeen demee ngeen taal leen après mu wóor na ne déedéet euh, loolu sax euh, warul waaw ñuy buggale euh, safara lu dul borom safara di borom bi tabaaraka wa taala waaye bu ngeen demee na leen taal kon ñu ne loolu kon euh, de toute façon loolu lay ne neen bon euh, lii c'était avant avant nasx wob bi am la woon lan nga mën a wax loolu <laughs> waaw loolu mooy naa yooyu dafa possible laa wax waaw kon loolu la <laughs> kon ne loolu daa waxoon taal loolu ki daraa ko wan terewul voilà kon nag loolu la quoi <laughs> waaw léegi ñenn ñu ne moo da leen doon tëg ko rek waaw bu doon farata la doon lu leen bàyyi noonu ndax deful li wax waaw dana loolu la bëggoon waaye defu ko deful lim bëggoon lim namboon lim namboon defu ko kon bu doon farata la doon na ko def waaw al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah teg ci leneen ne xadiis bi amul benn lay kenn yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa bëgg te deful waaw waaw hamma walam yafal waaw yéen Imaam an yi ne law kaana fard bu doon farada la fardu aynin julli mbooloo fardu julli faradaay jëmm la lamaa tarakum kon dafa du leen bàyyi waaw. waaw Imaam Ibn Daqiq al-Ayn ne lii Imaam An-Nawawi wax ñoom ñii dëgërul waaw parce que rien que yeneen saa salaam du nam bëgg def loo xamante ne jaaduwul waaw waaw waaw mu ngi noonu moom du nam illaa bima yajuzu lahu fi'lu law faal loo xam ne waroon moom manoon na koo def bu ko defoon léegi nag la fait que mu bàyyi def ko lool tekkiwul mukk que ne loolu du farata fekk julli ci mbooloo du farata man na nekk que ne c'est y'a possible ay yaay ihtimaalaat que bi mu waxee lii gaaya xabaar bi seen mbokk yow wax nañ leen ko ñu bàyyi lañ doon def di ñëw ci mbooloo yi léegi waaw bàyyi di nekkati seen kër waaw kon loolu lu mën a nekk la. te tamit am na beneen affaire mooy yeneen saa salaam wax na ci yeneen yoonu xadiis bi comme ni ko imaamu Ahmad solowee mu jaar ci yoonu Saïd al-Maqburi mu jëlog Seydina Abu Hurayra radiyallahu anil jamii mu ne lawlaa maa fil buyuuti mina nisaa wa durriya la aqamtu la aqamtu salaa la la aqamtu la uqimtu salaata al-ishaa wa amartu fityaani yuharriquun waaw mu ne budul woon ay jigéen yu nekk ca kër ya ak njaboot ji sew si kononte kon dinaa digle ñu taxawal julli ma dem ànd ak sama fityaan yi sama jeunes yi ah ci saxaaba yi radiyallahu ñu dem daal di taal kër yooyu la bu dul woon ñooñu kon li ko taree def mooy ñoo xamante ne bokkuñ ci mbugal mi waaw ñoom defuñ dara parce que fara du farata ci ñoom muy jigéen ñi dañuy jàngaale de passage masala ci xadiis bi que ne jigéen fekke mbooloo yi du farata ci moom waaw naka noonu xale yi léegi nag mu def euh, bon parenthèse bala ngaa jàll léegi jigéen ñi ñoom. sopp nañu njulli mbooloo ñu ne la lool moo gën a dëgër xilaafan lil maalikiya moo gën a dëgër wuuteeg li siiw ci ngiru maalikiya yi jigéen ñi ay jigéen bu ñu nekkee ñoom nekk bu ñuy julli ku nekk day julli bu amul góor bu leen di jiite ñoom ku nekk day julli fenn non non loolu moom dëgëru déntu jële nañ ci ay saxaaba yu mel ni ñoom sayyidatu ummu atiya sayyidatu aisha radiyallahu anha kene dañ doon jiite jigéen ñi taxaw seen digg ak ngëneel yi wax lan non tax loolu amul suñu mazhab lii la wax loolu euh, nit da war a nekk koo xam ne yow dalil yi nga war a topp fu mu féete parce que saxaabaat yi saxaabiyaat yi tolloon te amul dara lu leen wute kan moo ñëw ban saxaaba bu taxaw ne loolu man da nekk Sayyidatu Aisha dina jiite jigéen ñi nekk seen digg ñoom yaay Ummu Atiya ñeneen ak ñeneen loolu day wane ne loolu dañ koo sopp waaw. te ngëneel moo nekk ci julli mbooloo ngoogu yi ñu wax ci xadiis yëpp salaatul jamaati tafdulu yu gis ko ci jamono yi yëpp loolu moo gën ci julli kenn kese bi xamsin ci ci xadiisu Seydina Mawlana Ibnu Umar ci eh, bi bi sab'in wa ishrina daraja ci vingt cinq daraja ak yeneen yu Seydina Abu Hurayra yeneen saxaaba yi ñoom Ibnu Mas'ud ak ñeneen ci vingt cinq daraja ak yooyu wala bi'f wala yooyu loolu nga bàyyi ko parce que sama masam ne non jigéen ñi bu ñu nekkee ay jigéen ñoom kese bu julli jotee nag kenn jiite seen moroom waaye na nekk seen dikk voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li dëgër wallahu taala alam kanta julli mbooloo du farata ci ñoom waaw fekk mbooloo yi du farata ci ñoom ci kaw ñu ne fekk julli mbooloo farata la waxoon nañ la bon ñun li ñu gis insha allah mooy fardu kifaaya la waaw mooy julli Euh, mbooloo euh, te mooy wax bi gën a siiw ci imaamu Shafi'i euh, dafa nekk farata joo xam ne bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi mais loolu ñii nii dañ koo bañ mooy xeetu wax bu njëkk lii ne farata la ñu ne waaye yow waaye yow ngeen lu ngeen di wax nii parce que bu doon ne fardu kifaaya la yoneen saa salaam moom ak ña nekk ci jàkka ja doyul doyoon na moom mu taxawoon ko doy na. te pourtant malgré loolu am nañu nekk ci jàkka ji pourtant malgré loolu mu ne man soppoon naa namoon naa lool digle ñu taxawal julli ci ma dajale ay mat dem fekk ñu ñëwul ci jàkka ji taal leen nan nga mën a wax fardu kifaaya la bu doon fardu kifaaya dina ko def bon ñeneen ñi dañ la waxoon ne la non loolu c'était juste jamono am ñeneen voilà beneen wax mooy indi beneen <laughs> beneen tontu kënee noonu jamono jooju mooy jamono bi l'islam di door a commencer di baril mbooloom jullit ñi wuuteeg naafiq yi nga xam ne ñoom ñoo doon wuute ak li nga xamante ne nii mooy ndigalu yàlla yi ak bu yàlla wootee ak yonentam sa salaam léegi yonent saa salaam nag ña mu gis te loolu nag metti woon ko mais sauf que ñeneen yi dañ ne mukk bu loolu parce que lu tax parce que en fait ñii muy wax ay naafiq lañ waaw ay naafiq lañ parce que li li koy leeral mooy amul benn julli laysa salaatu salaatun asqal waaw amul asqala ala al munafiqina min hadayni as-salatayni min hatayni as-salatayni min min min salati al-fajr wa salati al-isha ñu ne waaye yow lii la nga naan lan lan ngeen mën a waxee lan non <laughs> ñooñu naafiq yi lañ la moo imaamul Nawawi moom loolu la dane ma ne fii moom affaire bi c'est simple waaw qawmun ji yonent sallallahu alayhi wasallam wax waaw nga xam ne ñoom ñooy wute di ñëw di julli ci ñooñu naafiq yi lañ waaw non ñoon moom ça c'est bu ñu ci nekk sax di warante man imaamu Nawawi maa la ko wax waaw waaw ñu ne moo tax <laughs> waaw ñu ne euh, wa moo tax gaa yi ñoom mooy waa jumhur waajaabu ñu kan an hada al yi ci hadith bii euh, ñii wax nañ la ne yéen la bu doon fardu kifaaya la yoneen saa salaam ak mbokk ak ñapane woon doy na bu buñ ko taxawee wàcc nañuy dee pour pourtant malgré lool nee na da leen a bëggoon a taal quand kon loolu nan ngeen ko mën a waxe mu ne wa ajaabu an hadha al hadith bi anna haula al mutakhallifin kaanu munafiqin waaw waa jumhur dañoo ne non non non ñii wute woon ñoon naafiqii nag wa siyaaqul hadith yaqtadihi te hadith bi ni mu ñëwee moo koy wane fa innahu ndax dane mooy li ñu wax sànq ah nekkul ci ñamul ñaari julli amul benn julli inna asqala salaatin ala al munaafiqiina salaatul ishaa wa salaatul fajr waaw lii leer na ñaari julli ñi ne diis ci naafiq yi te ñoom la yoneen saa sam gisuloon ci jàkka ji mer mu ne lii leer na kon day wane ne ñooy naafiq yi la yoneen ci bari saa doon wax naan namoon naa dem taal leen ndax ci biti dañuy wane ne julli lañ waaye malgré loolu yoneen saa sam comme que borom bi jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waxlun alayhim kuffaar yi ñëpp xam nañ ne man nañ ñoo xare ñoom ak xare ak xeex ak i arme waaye munaafiquuna yi loolu même bu dee amoon na benn wute loolu waa ijmaa la ginnaaw gi kenn naafiqi kenn du xare ak ñoom ak i xeex waaw moo tax yonent way sa saam ne namoon naa ko waaye defuma ko waaw mais defu ko voilà mooy pas dana defuma ko waaye namoon naa ko jooju mujj ko def parce que ay naafiq lañ te naafiq yi Eh? jaahilil kufaar wal munaafiqiin mooy jihaad ak ñoom mooy di leen teg li nga xamante ne mooy adi lay di leer tegtal yi di leer ci sunna ak alquran di leen ko boobu loolu moo gën a metti ci ñoom waqa sihaami li nga xamante ne mooy jam-jam yi fi muy dal xeejeeg yooyu kon al imaamu yi mu ne ñi nga xam ne ñoom lañ jublu fii du ñu dem jàkkee mooy naafiq te mbir mi da koy wane waaw fa innahu laa yuzannu bil mu'miniina min as-sahaabati annahum yu'aththiruuna al-'azma as-samiin 'alaa huduuri al-jamaa'a ma'a rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fii masjidihi waaw <laughs> mu ne ndax mënuñoo njort ci wéy ngëm yàlla yi ci sahaaba yi radiyallaahu anhum ñuy ñenele quand même aw ndogu yàpp ndogu yàpp wu baax waaw ci quand même bu duuf ci kaw di fekke julli yi ah mbooloo yi ak yonent bi alayhi salaam lool lool lool naka la ko nit man nit mën a imaginer que ne saxaaba yi quand même euh, ñoom loolu mënoon na leen a dal quoi ñu non yii c'est des naafiq moo tax mu ne amul benn julli bu gën a diis ci ñoom lu dul ñaari julli waaw kon loolu euh, day wane ne affaire bii la quoi waaw loolu lu am am solo imaamul xaafis nag dafa jàpp ne nifaaqul ma'siya la waaw dëgg la ci naafiq yi la. <laughs> te li tax mu bàyyi ko mooy li yonent bi alayhi salaam waxoon ne euh, mooy la waxoon ñoom Seydina Xaalid ibnul Walid ñoom Seydina Omar ibnul Xattaab wala ñoom Seydina Omar ak Seydina Xaalid bañ naree rey naa euh, ki nga xam ne mooy xaariji bi Zul Xuwaysira sawaay euh, at-Tamimi mi ne woon yeneen saa salaam yow gis naa la boobu balee yi xunay na ngay séddale mais juboo ci sa séddale mu ne ko lu gis naa ni mu ko loo gis mu naan ko gisuma nga nga nga wal iyaadu billah mu ne ko way xaka toskare ñel na la idaalam akun aadil waaw bu dee ne jubaluma bu ma bu dee man jubalu ndax di waa asamaan suuf dañ may wóolu eh, te yéen du ngeen ma wóolu waaw laqad xibta wa xasirta waaw kon nag eh, ñàkk nga te kuttus nga bu dee ne jubaluma mu ne bàyyi bañ nee ne waa yoneen saa sam bàyyi ñu rey ko mu ne laa yuhaddithu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu ne déedéet saa ne déet bàyyi leen waaw bëgguma nit ñi noonu yàlla naa naafiq yi di ko lawlawal ci biir réew yi ak fët eh, que man Muhammad sallallahu alayhi damay faat sama saxaaba yi loolu moo tax am ci ne mais loolu rek la <laughs> ma loolu kese la waaw moo tax eh, moom laalu leena ah, mais ñii naafiq lañ waaw kon nag mu ngi noonu parce que ñenn jëneñ non non léegi nag ñi bañ ñi ne lañ ne non waaye ma ne yéen seen lii mooy waxu la yeneen saa salaam ah, sori na nekk di di di di sonal boppam ci di yar naafiq yi nga xamante ne nii dañoo bàyyi julli euh, euh, ci li nga xam ne mooy mbooloo ak xam du xam ne ñoom de toute façon même buñ julli see mbooloo seen julli baaxul parce que ay naafiq lañ waaw parce que boroom dee na du la nangul dara waaw <laughs> waaw. même bu ñu ñëwee du leen jariñ tous waaw te yonent sallallahu yàgg na leen a du mooyu mooy xadis bi yéen wax léegi day daw ci naafiq yi ñuy def loo xam ne xam na ni ñuy naafiq lañ waaye mu bàyyi seen sarair seen mbóot ci yàlla jàppale li ci biti ginnaaw bi ko yàlla ne wala taarifannahum bi siimaam te di nga leen xam ci seeni mandarga xamal ko naafiq yi pourtant masu lay naan jàppe liñ doon da leen di jàppe ci biti li ñuy wane mooy ak ngëm yàlla kon yéen lii ngeen fi wax barula dëgër fen waaw kon yeneen saa salaam du nekk di sonn ci naafiq yi di wax naan ñoom la bëggoon a euh, euh, mbugal ak ñooñu moom la bëggoon a taal euh, waaye al imaam al xaafis mu ne non man nag li feeñ ci man parce que imaamu ibnu daqiq al am na lu wax d'abord ne yoneen saa salaam non affaire bi lenn la manuñu ne yeneen saa salaam da leen bàyyi noonu noonu est que farata la woon ci moom non kan moo leen ne farata la woon mu bàyyi leen dañ ko ko mooy dafa amoon tànn. soit mu dal ci seen kaw wala mu baleen mu gis ne li gën a ànd ak siyaasa doxalin bu gën a jaar yoon mooy mu bàyyi leen ginnaaw li ko yàlla xamal bàyyi leen noonu waaw kon nag loolu dañ koo tànn loola kon nag le fait mu bàyyi leen noonu ginnaaw ba bëggee taal leen loolu tekkiwul mu ko ne euh, euh, léegi euh, dafa war ñu bàyyi leen noonu ñuy ñëw ci gannaawam al imaam al xaafis rahimahullah mu ne man daal li leer ci man mooy comme li imaam an-Nawawi wax que ne hadith yi nii ñi mu bëggoon a taal naafiq yi lañ parce que laysa salaatun kam asqal ala munaafiqiina ah, eh, eh, min al isha wal fajr lool naafiq yi quand lay wax waaw ba pare le lim leen melale quoi bu kenn ci ñoom xamoon ne amoon na benn arqan saminan ndawal bu duuf miss yu ñuy def wala ndawal wala reer bu baax. bu ñuy waajal wala sama man loolu waxoon na wala mbir maa tay ni xasana tay ni mbir maa tay ni en fait mooy li ñu waxoon rek ñeneen ñan ne mooy euh, tànku ci fi fas wi wala yooyu ba euh, bëy wala xar bi di teg ci suuf sabu bi tànk bi diggante am na leneen lu nekk ci kaw diggante boobu nga xam ne gars yi dañ koy euh, gis nga loolu même bu dee am na ndawal mais taxu koo bari mooy lu toll noonu sax. moo leen gënaloon loolu mën na leen a xëcc ay comme lu ñuy fii rek ñoo xam ne comme picc yooyu fiir bëgg leen a jàpp boo leen ko digoon ci jàkka ji dina ñoo loolu mooy li mu tuuti tuuti te ñàkk solo moo leen loolu mën na leen indi ci jàkka waaye ngëneelu julli ne muy magge ci mbooloo ñu bañ koo def waaw parce que àddina moo leen jaral dara alaaxira tus ak mbiru yàlla voilà ñeneen ñi ne non benn façon foo woon boo xam ne dañ doon jal benn jal sax benn di ci jàmm waaw ay yaaru lance di ci jam di ko sànni di ko fowe boo demee sànni jëlaat ñu xool kan mooy jam affaire bi loolu la mooy bu doon am na ab jeu waaw ab jeu fii mu ne loo woo ñu bañ waaye bu doon façon jeu bu doon temps yooyu loolu lañ doon def bu doon tay dañ naan bu doon match la voilà waaw ñu ne fii sportif sangam ballon d'or mooy ñëw ci njàkka ji wala ma ne gars yi ñëw ñu bari dañ ñëw ñoo xam ne bu ñu ko dégguloon bi ñëw voilà loolu mooy yi ñi ne ñekk solo moo leen mën a xëcc waaye mukk li am solo waaw julli kese mais buñ ne ca jàkka ja waaw jour tel mi ñu xam équipe nationale andil ñu ay ndam ñun waa réew mi tey moo jullee jàkka tel wóor na gaay duñ fa xëcc loolu mooy ab jeu parce li leen ba yóbbu non du julli ah waa la ak autographe yañ fay am di leen dessiner di leen di leen di leen di leen di leen di leen di euh, ay mbir ak photo ya ñuy photo ak moom ak ak ak ak selfie ya ñuy jël ak moom loolu leen fa waaye du ci waaw yeneen saa salaam loolu lay wax kene mooy nit lañ ñoo xam ne bu dee lekk seen biir ak seen plaisir fo allahu voilà ci kaw ñi lu <laughs> ne mirma tay ni xasana tay ni mooy loolu waa ah. voilà am polo woon moo xam ne ni dañ ko doon def ab jeu bu bu ñu xamoon ne euh, euh, euh, kermesse bu doon tey ñu ne dañuy kermesse ci jàkka ji <laughs> kermesse wala dañuy fo wala jënd nangam lañ fay def. waaw comme léegi moom wal iyaazu billah <laughs> fête la musique ci biir jàkka ah oui ça ne yow xanaa nekkoo ci dëkk bi <laughs> ah! waaye yow grande mosquée de Paris fête la musique beneen lépp ci biir jàkka ji ak nuñ ko mën di tuddale sa jàkka ji waaw nga bi keroog bi gaa yi euh, flamme olympique bi waree jàll euh, ci jàkka ja <laughs> waaw nga ne ma man yow xanaa ndawoo ci réew mi waaye pare yoo raw leen bu deux vingt quatre bi fin ci été bi la woon euh, caaxaan bu mag boobee di ñu dangay woowee jeux olympiques waaw ci caaxaan yi la bokk waaw amul di ko jéem a kii gaa yi jàpp ne dara newu ci ay jigéen ñu futteeku ay góor ñu solo lu dara jotul def ay yaramu neen ñu am di naajeeg di nangam loolu nan lañ mën a waxe ne lii dara newu si wala yaazu billah léegi boo koy wax gars yi dañuy jàpp ne saway il est say say say extraterrestre la quoi affaire dañuy féexal ma ne loolu yëpp ay caaxaan la képp ku ñu koy taal sa kër nga toog fa ñu naan waa ji kii la sa kër ñu ko fay doxal war ngaa seetaat sa bopp waaw wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum fan nga ko teg jigéen gis ñuy daw te coureur coureurs di daw euh, sprint yeeg yooyu lan lañu sol lan lañu sol mooy seen poche yi dara teguwu ci ñu ne la dara newu ci yow hatta góor waroo ko xool awraam yooyu muy te mooy benn aspect kese la yuy wane ne daa xaraam ak yeneen yu bari yoo xamante ne jarul du suñu discussion te loolu ak xaraamam dafa leer voilà waaw butlaanuhu yughniina an ibtaalihi wa ifsaaduhu yughniina an ifs wa fasaaduhu bo yughniina an ifsaadihi waaw ak neenam doy nañu sëkk ci nekk fi di ko jéem a neenal ak yàqoom ak mbonam leer teggil nañu privé nañu euh, woyofal nañu ñu nekk fi di ko jéem di wane ne baaxul loolu dafa leer ci képp koo xamante ne xam nga sa diine lu mu gën ndaw léegi nag topp ba kanam ne amul oustaz diw mu ngi koy def ak nga bàyyi leen kañ la yàlla jaamu yàlla ci li oustaz diw di def. ginnaaw ba nga amee nafs yu leer comme yi ñu la wax léegi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ak waxal jigéen ñaa ah, ñoom ñëpp ci yem góor ak jigéen koo fondi alhaakumu takaasur ñu nekk loo xam ne moo leen di dëddale seen borom la mu waxoon ca may firu jeu de hasard yeeg iblis ne woon wallahi dinaa leen ko def dinaa fexe ñu ba sa sa mbir yi looloo leen dal waaw ba pare di leen dëddale julli fii mu ne képp ku nekk ci yooyu julli da wallahi sa xel mi yëpp ci julli mi lay ne waaw mi lay ne mënoo ci dara waaw loolu la wallahi loolu mooy am kon yooyu ay caaxal la lam waxoon te jeu de hasard yaat tere ko yëpp moo am ci yii nii yëpp xew léegi waaw innama an yuqa baynakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maysiri wa yasuddakum an dhikrillah wa an as-salah fa hal antum muntahun ñun mel ni dañ ne ñun borom bi ñun nag bare buñ di muntahuna ah dëgg-dëgg li seytaane bëgg ci façon jeu yooyu fees del àddina bi léegi yooyu ay ligue des champions wa ci làmb yeeg façon yooyu yëpp c'est les mêmes ñooy même chaînon la chaînon la waaw chaînon la ab chaîne bu ñu kii bépp benn bu ci jeex beneen am ñu miinee àddina bi suñu àddina noonu lañ ko miinee waaw ay mine antipersonnel yoo xam ne bu ci nekk ndëgg sërx la day damm sa yeel bu dammul sa ndigg waaw waaw moo tax tey la xam-xam gina yom euh, jàppal waaw xam-xamu al awwalina wal axirin léegi la gën a sa téléphone nga yor bibliothèque na ci waaye tey la ñu gën a réer lu tax joxuñu ko benn yitte li ñu mooy yooyu waaw loolu lañ ko jox te borom bi ne woon innama yuridu shaytan li shaytaani bëgg dëgg dëgg ci doxal programme yu mel noonu mooy ay yuqa baynakum mu doxal seen dawal seen biir xewal seen biir al adawata noonoo oliganisme waaw fii mu ne Marseille ak Lyonnais Marseille ak Parisien noonoo fa nekk ndax football bi ak lu la waay mën a wax loolu mooy dëgg Saint-Étienne Stéphanois bu ñëw Lyon otoom 42 man nañ ko tee taal parce que rien que 42 bi la te ñun 69 lañ waaw léegi ñu ne la lool naw ci voilà le football nangam kawit waaw wal baxda ak bañante fil xamri ci sangara wal maysiri ak jër azar ak yi mel ni ñoom mooy lépp luy dëdd bi ci gën a garaaw wa mu dëddale ci yàlla boo nee ci yooyu wallahi sa xol du dem ci yàlla na lay demee ci yàlla te nga tey ko ñi xamul moom bari na ñoo xam ne xamuñu dara waaw dañoo gis gaa yi def ñu topp ci waaw ñoom moom eh, yii yëpp yittelu leen xamuñu ci dara waaye loolu taxul mu baax tudd yàlla wa ani salaat ci julli bu julli jotee pakate ko wala boo nee du ñu julli bàyyi ba mu pare wala bu ñuy julli seen xel mi yëpp nga kooku ndiddal la julli waaw julli nga xam ne karkaas la ci yàlla bëgg fa hal antum muntahun ndax di ngeen arrêté xam rek maysir ak yu mel ni ñoom saxaaba yi da dañu intahaynaa ya rabb waaw ñun nag est ce que dinañ ko wax yarhamunallah kon mbir mi mbir ma tay ni xasana tay buñ xamoon ne am na jeu buy am foofee ci ñi ko tax nee ne ñuy sànni la woon ak ay jëla woon bu ñu xamoon ne jàkka ji am na xumbal <laughs> parce que quand même léeg tamit dañuy wax gars yi mais suñu Sénégal gee léeg-léeg nga dégg fa yu yu xoromo ah <laughs> ah parce que mbokk ma ma fi waxoon ne doon ñu nettali yàgg na pour vingt dix ans waaw ñoom seenu gox la boo xam ne fee ci Ndakaaru mooy région de Dakar la pas pas de Dakar de mais région bi gaa yoo xamante ne pas yoo xam ne dañoo ñëwoon ne dañuy simbal jàkka ji simbal jàkka simb xam nga simb jàkka ji la simbal ngir am xaalis def ko ci jàkka ji waaw waaw mbooloom ibaadu ya ko doon kaas pas ñii dañoo lay na noonu waaye yow dañ leen a wàññi kay way <laughs> pam ci pam teeleen sa waay simba ba mu neex dañuy simba ba mu neex waaw simbal jàkka ji waaw dañuy simbal jàkka ji waaw mooy caaxaar yooyu bu amoon day fees gisoo daa feesoona mooy ci côté jàkka ji ko def bi ci jàkka ji lañ lañ tiré euh, privé yëpp ñuy simb ngir lañ fay jële ñu defal ko jàkka ji xam nga yooyu gis nga ñu ñëwoon mbooloo ya nañuy bare mooy loolu la yeneen saa saa ne bu doon yëfi caaxaat la bu doon lekk gu neex wala mirmatayni wala mirmatayni muy même lu mu ndaw ndaw moo xam yàpp wu duuf ak yàpp kese woolex yàpp rek même bu dee yi nga xam ne bariwul solo ci xar sax wala nag lañ fa dégg loolu moo leen di xëcc loolu moo leen di attirer loolu moom mën nañoo ñëw mais quant à yàllaay kese oh non non non non ça c'est trop oh non non non non laissez-moi ici waaw kon ñii bon foo final Seydina al imaam al xaafis mu ne bon li imaam An-Nawawi wax nag man foog naa lool la keneen ñim ci jullooy naafiq ndax lim commencé lay sa salaatu asqala ala al munaafiqiin min al ishaa wal uh, wal fajr waaye moom dafa jàpp mu ne laakin waaye nag <laughs> ginnaaw bu waxee li imaam An-Nawawi wax eh, ne non seulement loolu dafa diis ci ñoom te tamit li leen boro yore saa salaam eh, bu doon aw yàppu duuf loolu bon saxaaba yi quand <laughs> ñun ñi kese ku ci xaw tuuti am ñu la tuumaal loolu gaa yi euh, weddi la ko ko même lan ngay wax ci ñi nga xam ne ñooy sangu mbindee fi ginnaaw yonent yi alayhimu salaam muy saxaaba yi mu ne loolu kon naafiq yi lay wax loolu lay wane que ni ñoom lay wax ne ñëw lu bëggoon a taal waaye nag sauf que moom imaam al-Hafiz dane waaye lakin al bi bihi nifaaqul ma'siya la nifaaqul kufr waaye man dama jàpp mooy ñi nga xam ne naafiquk jëf la mais du naafiq li nga xam ne mooy voilà mu ne parce que loolu li koy wane mooy riwaayatu Ajlaan mu ne laa yashhaduuna al-ishaa fil jamii' mooy ñi nga xam foofu yooyu saa sam dane ña nga xam ne dinaa dem taal ña nga xam ne du ñu ñëw fekke julli àddina ci mbooloo mu ne te nekk na ci riwaay boo xam ne alhamdulilah bu Usaama mu ne laa yashhaduuna al-jamaa du ñu fekke mbooloo yi mu ne li gën a lii yëpp mooy ci nekk ci riwaaya Yazid ibn al-Asam an Abi Hurayra gisoon nañ Yazid ci jotaay bee ñu génn inde abi daawud mu ne summa aati qawman yusalluuna fi buyutihim laysat bihim la ginnaaw gi ma dikkal ay nit ñoo xam ne ñu ngay julli ci seen kër amuñu ngànt kon loolu tamit di wanewaale par passage que ne ku am ngànt ñi jàpp sax ne julli farata ci euh, julli mbooloo farata la ñoom ngànt yi comme li Imaam Nawawi waxoon bi passé ne ajmaatil umma umma bi yëpp dajaloon kene boroom ngànt kooku mën naa bañ a ñëw jàkk comme xadiisu mu ne li koy leeral mooy xadiisu Itbaan ibn Maalik biñ tuddoon bi weesu wallahu taala ala léegi Imaamul Xaafis mu ne lii wa gën a leer gaa yoo xam ne nee na duñu amuñu euh, benn euh, euh, ngànt waaye dañuy julli ci seen kër yi mu ne lii mooy gën a dëgër que ne lii mooy gën a wane ne nifaaqu maasiya la laa kufr naafiqu mooy yàlla la ci wàllu di dikke yi nga xamante ne nii yeneen saa saam day ne lii Euh, na euh, mandargaay naafiq la ci wàllu jëf pas ci wàllu pas-pas parce que bu dee xool moom koog naafiq yéefér lay doon waaw mais jëf na jëfoo naafiq loolu lañ bëgg wax ndax kaa ndax li anna al kaafira la yusalli fii bayti mu ne que yéefér bi <laughs> moom bu wéetee muy naafiq dëgg-dëgg bi këram bu julli innama yusalli fil masjidi riya'an wa sum'a li am ba des mooy day julli ci li muy def mooy bu dee ci kër gi du julli waaye bu ñëwee ci jàkka ji day ngir ak tamit foo xam ne du jàkka waaye nit ñee ngi julli mu julli ngir ngistal ak déggtal fa ida xalaa fii bayti kaana kama wasafahu llahu bihi min al wal wal istihza waaw mooy bu boobaa day nekk comme li ko yàlla mala la rek waaw ci ak weddi bi ak li nga xamante ne ni eh, mooy di eh, saboote ko waaw <laughs> waaw ñoom yuraa'una an-nas waaw wala yadkuruna allaha illa qalila dañuy ngistal nit ñi rek waaw ngistal ngistal kese la ñuy waaye duñu tudd yàlla lu bari waaw waaw lu néewa néew la tudd yàlla mooy dara rek daanaka mooy li nga xam ne buñ nekkee ci biir nit ñi hein la nga xamante ne mooy seen parapluie daal ci biir nit ñi loolu kese lañuy def def sinon euh, euh, euh, duñu tudd yàlla mukk bokkul ci seen programme quoi ay nekk di tudd yàlla bokkul ndax naafiq yi dañuy jéem a tromper yàlla innal munaafiqiina yuxaadi'uuna allaha wa huwa xaadi'uhum wa idaa qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraa'uuna an-naas waaw dañuy jéem ndax yàlla nee amul na borom bi mooy doxlanteeg façon bu mel noonu bàyyi leen ci biir mel ni yëgul li ñuy def ñu foog ne ñoom génn nañ ci moo tax yawmal qiyaam mu bàyyi leen ci biir jullit ñi bañ foog ne ñoom moom rëcc fa duriba baynahum bi suur waaw dóor ci seen diggante leer jox ñee leer ba pare dóor fa mur waaw bu ñuy jóg ci julli dañuy jóg tàyyel di gistal nit ñi du tudd yàlla lu dul lu néew mooy loolu lé ñuy tudd ci biir nit ñi sinon bu ñu wéetee ñoom kese duñu def tus kon mu ne ñooñu moom du julli seen kër yi kon lii day wane naafiq gi naafiquk mars yàlla quoi <laughs> waaw mu ne lii al imaam al Qurtubi moo ko moo ci yeete ne lii man lii laa jàpp <laughs> waaw <laughs> waaw waaw kon nag euh, mu ne ba léegi ci riwaay liy wane ba léegi du ñu ay yéeféer dëgg-dëgg mooy lim ne law maa fil buyuti ci riwaay al maqburi bi nekk say imaam euh, ahmad comme ni ñu ko waxe léegi bu dul woon ñu nekk ci jigéen ñi ci jigéen ci néegi ci jigéen ñeeg euh, njaboot gi mu ne loolu day wane nekkuñu woon yéeféer ndax bu dee ne yéeféer yi moom dañ leen a war a xeex ak ñoom taal leen loolu te lool rek la mën a demee lool dara newu waaw alors que dee lii dañ koo tere waxoon nañ la lool nag wuute bi ci amoon en tout cas wallahu taala alam am nañu ne bon de toute façon imaam hafiz lii mu wax di ñii naafiq yi muy wax mooy naafiq yi nga xamoon jamono yeneen sa sallam ñoom lay wax ñoom lay wax waaw ndax ñooñu tamit seen kër yi man na am ñuy julli parce que pour des raisons ah waaw parce que jigéen ña fa nekk jigéen ña fa nekk ak seen doom ya même bu xale lañ surtout jigéen ñi mën nañuy julli ci seen kanam léeg-léeg ngir wan leen ne julli dañ ndax julli jot ñu xam ne ñoom seen kii ndax jigéen ñooy ay sax am ñu baax léeg-léeg gis ñoo xam ne ay naafiq lañ mais seen njaboot baax Abdallah ibn Ubay du doomam ji Abdallah saxaaba bu la waaw ba mu demee mu ñëw di ko ñaawal kon ak mooy seen naa baax léegi ñoom seen julli nekk seen kër di julli ça ne veut pas dire ah non parce kon loolu day wane du ñu naafiq kéefër parce que bu doon naafeeku kéefër këram sax du fa julli dañaa am non non non non non non non non parce que naafeeku kéefër mën na julli këram ngir wan lenn ci njaboot ji surtout soxna yi bu dee ñu nga fa wala ñu ngi koy gis nekkul di nelaw koy nelaw mën naa bañ a julli waaw après bu xëyee bu kiiwee am njortu gu rafet ne jëkkëram julli la waaye bu dee ñu nga fa moom dina mooy jiite leen sax loolu la ñuy wax ne loolu day delluwaat ki ne insha allah ñii muy wax mooy laysa alal munaafiqiina mooy naafiq yi nga xam rek. mooy euh, salaatun asqala ala al munafiqin euh, asqala ala al munafiqin mooy naafiqi waaw kon daal euh, loolu lu am am solo la wallahu taala alam <laughs> léegi loolu daal lu am am solo la kon nag ci kaw nii hadis bii daal da ngay gis ne à chaque fois affaire yi loolu la ñii dañu jàpp lii te tamit bu ci biti nii day niru luy dem ci côté Euh, euh, à première vue waxuñu ne farata la waaye le fait yeneen xadiis yi wane ne ay naafiq lañu woon ndax Ibn Mas'ud kat dane ah mbir mi ñi nga xam ne ñoo duloon ñëw ci julli yi façon ñii la mooy gaa yoo xam ne moom seenu naafiq daa leeroon waaw mu ne te nit ki doon nañ ko jàpp sax doon nañ jàpp nit ki waaw di ko indi ci jàkk mu nekk diggante ñaari nit ñu koy jàppoo ngir fekke julli yi waaw kon loolu te ña nga xam ne doonuñ ko won fekk ñooy naafiq yi ñoom ñoo kon euh, loolu yëpp day wane ne kon naafiq yi la ko wax waaw loolu nag mooy insha allah li gën a dëgër bu boobaa day delluwaat ke ne kon wax bi ñu waxoon te nootaloon ko que ne affaire bi fardu ayni la loolu nekkul loo xamante ne nii luy teggeeku la ndax hadis yi wallahu ta'ala a'lam waaye am na yeneen i njàngat yoo xam ne am na ci hadis bi mooy possibilité imam bi bu dee mu euh, mbooloo am mu bàyyi fa mbooloo mi comme war a julli mbooloo bàyyi ko ndax ngànt goo xam ne gu taxaw la ndax yeneen saa salaam le fait que mu ne bëggoon naa def loolee day wane ne kon loolu lu mën a nekk la bu dee ngànt am na gu taxaw imam bi loolu te xam ne julli waxtu yi du weesu mooy mën na ko dab dabaatal julliwaat ak ñeneen loolu mën naa ut kenn ne ko aywa. Euh, yow euh, euh, jiite ma jiiteel mu mu kooku jiite waaw te tamit dañ ciy jànge na ñi nga xamante ne ñoo def ak ñaaw kiif nekk seen kër ya te manuñ leen a génne lu dul ci teg leen ab ab ab bett leen loolu mën naa nekk parce que na saa sam dane mooy jamono fa u xaalif ma dem jamono ji nga xam dañuy taxawal julli ñoom ñu yaakaar ne ñoom ña ca kër ya dañuy jàpp ne man maa ngi julli bu boobaa ma bett leen noonu ñëw taal leen ak ñooñu mooy loolu ñi nga xamante ne nii manuñ dañu defi ñaaw tiif laqatu fenn manuñu même bu dee kër li muy sànq li muy nekk l'islam këru jàmbur domaine personnel da ko nekk loo xam ne lu ko ñoŋal la du ko nekk moo ñëw di dugg këru jàmbur nu mu lu ko neexee waaye bu dee ne def nañ ñaawteef goo xam ne daw làqu fenn dugg seen kër ya police ak yooyu ak imam bi bu ñu joxee digal te mooy justice alxaakimu ne jox leen digal ne jox leen mandat de dépôt ne leen man ngeen faa dem bu boobaa ñooñ dañuy mën a dem dugg kër gaayo yee def ay ñaaw ñaawteef ngir déjjati leen fa jëli leen fa moo tax yoneen salaam wax lii ne laqad hamamtu an amura bi hatabin fa yuhtatab thumma amura bi salaa fa yu'adhana biha laha thumma amura rajulan fa ya'umma thumma ukhalifu ila rijalin fa uharriqa alayhim buyutahum waaw waaw kon loolu lu ama am solo la waaw léegi bon am na yeneen yoo xamante ne nii euh, lu ama am solo la <coughs> waaw waaw te tamit nit boo gisee loo xam ne ginu la mat euh, nga ñaawlu loolu ginu la mat ndax yeneen saa saa dafa gis ne gaaye mais comme kay naa fekk lañ mooy mu yëgle ne ñii nii li ñu nekk baaxul waaw bu dee ne ñii feebar ñooy fexe bañ leen di jàppoo li ma Mas'ud wax li leen indi ci jàkka yi ngir ñu julli lan ngay xalaat quand ci nga xam ne yow dara di nekk boo ko nag saam am na dalu la bi Euh, euh, kii ni nga xamante ne nii mooy euh, dëkk ba nga xamante ne nii kenn du fa taxawal mbooloo yella na moos ñu daal di xareek ñoom waaw waaw buñ dëppoowee ne kenn du ko fi def même bu dee ne dañ ne sunna parce que loolu shiar la mooy symbole diini ji la même ñi ne du fard ah am nañu ne Euh, euh, euh, loolu loolu mën nañoo xaaree ñoom ci kaw lool waaw ndax loolu mooy bàyyi ngeen symbole ngeen faat waaw bu dee dañ ko booloo ne ñun duñu ko def kon loolu lu am am solo la waaw <laughs> waaw <laughs> loolu ñenn ñi ne noo kenn du xaareek ñoom parce que mbir mi sunna kese la waaw loolu moom na kese la lu loo ne xam ne sunna la nag nan lañ ci mën a di xare ak nit ñi loolu <laughs> wallahu taala alam waaye dañ ci gise tamit li lenn boroom xam-xam naa dañ ciy jànge ne possibilité euh, mbugal ay nit ci seen alal parce que seen kër yi seen alal lañ waaw le fait mu ne woon bëggoon nañ koo taal te loolu lu bari ci maalikee yi dañ koy wax euh, loolu am ñu ñeneen ñu ko bañ waaw ne non ah, euh, loolu d'accorduñ ci waaye lii yëpp vu ko comme que dañ doon nëbbu li tax mu nar taaloon mooy dañ doon mu bëggoon loolu mooy dañ doon foofu nekk fa di fa ba ñu ñëw euh, nga xam ne manoo leen a teg daan bi lu dul nga taalaale ko loolu moo tax waaye du aslan ngay jël di waaye loolu moom lu mën a nekk la waaw loolu bari na luy wane lool ci wàllu euh, li nga xamante ne mooy charia euh, léeg-léeg non seulement ñu confisque ko comme la noonu wax ci <laughs> kii bañ a joxe zakat <laughs> <laughs> waaw dañ koy jël ba pare jël xaaju alalam tegal ko ci muy pinis yeneen saa sala ba ko doon wax rek salaatu wassalaam kon loolu lu am am solo la quoi kon loolu eh, nañ ci bàyyi xel kon nag ci kaw noonu eh, nañ yem noonu ci xadis bi bii di ñëw eh, ñu gis xadis bi ci tegu muy xadis mille soixante-huit de xadisu mille soixante-neuf soixante-neuf soixante-huit lañ ne woon bu Mawlana Ibn Mas'ud